fi albaabi saamin baabun fi listiqaama kon insha allahu taala eh, ginnaaw biñ jeexalee ci jotaay bi ñu génn juróom-ñaareelu bunt bi di baabun fi lyaqiini wa tawakkul bunt bi doon wax ci am kóolute ki jaam bi war a am ci boroomam wa tawakkul tey wàkkiru dong ci moom al imaamu rahimahullahu taala mu ñuy présenter beneen garab ginnaaw biñ jeexalee garab googee ci tool yu nit ñu sell ñi muy aljana ji nga xamante ne ni mooy riyaadu saalihiin waaw muy garab gi ñuy gis nag mu ne fil istiqaama baabun ab bunt ngi bu lay indi ci garab gi nga xam ne moom ci tool bi moom li muy traité mooy à propos de al istiqaama ci istaqaama la jóge istaqaama yastaqimu istiqaamatan waaw istaqaama mooy coowooral na yastaqimu dina coowoo mu ngi coowooral istiqaamatan ak coowooral waaw moo tax tubaab naan ko la rectitude waaw coowooral bi nga xam ne moom la nit ki coowooral ci yoonu borom bi ginnaaw bi mu ci tegoo nga xam ne dootul laalate dara dootul jeng jëmati ci dara waaw jublu boroomam rek tabaraka wa te sax nag ci loolee du ci teggi tànkam ginnaaw ba mu ko ci tege tatu gestu ñi ko xam ne ñoo koy yuuxu ci gauche bi ak ci droite beeg di ko bëgg yàqal ak ña nekk ca gannaaw déedéet moom kay gis na mbir mi lenn rek lay def ci kanamam fa firu ilallah laxas leen waaw daw leen laxas leen ilallahi jëm ci borom bi tabaraka wa moom loolu rek lay gis tegu nag al imam ci biir dina wax léegi eh, buy indi xadiis yi ginnaaw bi mu indee comme li mu waxoon laayey ne moom lay ubbee buntu yi dina wax moom nan mooy al istiqaama eh, ban lan lay tekki kon nag ñu daal di dugg mu ne qaala taala mu ne borom bi tabaaraka wa taala nga xamante ni nii de moom moo kawe te yéegut nee na waaw borom bi nga xam ne moo kawe te yéegut de nee na fastaqim kama umirt waaw wax na ca suuratu Huud alayhi salaatu wassalaam ca laayab ba téeméer ba ak fukk ñaar mu ne fastaqim muy wax ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko coow bi ma la tegee ci yoon bii di waxoon na inna rabbaka ala eh, siraatin mustaqim sa boroom mu ngi ci yoonu jub wi mooy moom la fi teg te ci boroom bi moom léppam ci ci moom mooy dëgg te mooy ki teg dëgg te mooy yoonu dëgg nag mooy siraatal mustaqim kon nag fastaqim coowooralal yow seydina muhammad sallallahu alayhi te sax ci yoon wi kama umirta kom ni nga xam ne noonu lañ la ko diggale waman waaw foofu la ci jël waaye laay bi mooy catulaay bi njaalbeen bi kese la jël waaye daf cee teg waman taaba ma ak ak képp koo xam ne tuub na dugg na ci lislaam ànd ak yow waaw koo xam ne mu ngi ci lislaam bii ànd ak yow képp koo xamante ne nii delluwaayam du kenn xam na ne du manula dellu ci kenn te yaakaarulu dellu ci kenn ku dul ci boroomam ah na def lii na def lii waman taaba waaw léegi nag muy leeral dëgg dëgg istiqaama yiñ la ne boo ci tegoo dootoo jengati di jëm feneen moo tax mu ne wala tatxaw ta bu leen beew waaw innahu dëgg-dëgg seen borom de bi ma ta'maluna basir lépp loo xam ne moom ngeen di jëf moom ngeen nekk ci kaw suuf xam leen ne seen borom moom bihi basir ca la ngeen di jëf moom mu ngi nekk koo xam ne génnul ci li nga xam ne mooy surveillance am ci li nga xamante ne nii mooy ak fugloom kon nag lii la digal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah te yii la digal kon ñi nga xam ne ñoo jullit ñi ndax waman taaba maak a ah, mbir maa ngoog aaya bii nag bi mu wàccee comme li mawlana ibnu abbas radiyallahu taala anhu wa anhuma ardaahuma ne wàccul ala rasulillah ci yonente bi alayhi salaatu salaam aaya bu gina a tar bii waaw bu gën a ah, bii ci moom waaw mu ne lool moo tax bi nga xamante ne nii ci la ko saxaabaam yi moom radiyallahu anhum daal di waxe ne yonent bi alayhi salaam laaj ko ne ko mais yonent bi alayhi salaam laqad asraa ilayka shayb waaw waaw ne ko yonent bi alayhi salaam yow ah, yow de gaaw na ci yow mooy bijjaaw gi waaw waaw ashiibu <laughs> bijjaaw gi mu ne eh, eh, eh, li ma ko teg ah shayyabatni Hudun wa axawatuha waaw mu ne mu ne leen Hud muy saar boobu tekkiwul ne yonent bi yàlla Hud ci boppam moom moo ko <laughs> bijjaawloo te bijjaaw yooyu ñuy wax bul jàppale lu bari la de déedéet yu néew la yoo xam ne yuñ mën a lim la waaw boo demee ci borom Shamaa'i dinañ la wax ñaata moo nekkoon ci bopp bi waaw moom alayhi salaatu wassalaam léegi mu ne loolu mooy aaya bii la doon junju waaw Huud ak ay mbokkam Allahu akbar mooy coow wooralal gi ko borom bi dig te mu xam loolu mooy lan moom dëgg dëgg alayhi salaatu wassalaam kon nag mu ne walla tataxaw te bu leen dépasser borne yi mu teg mooy doo ci boo ci tegee sa tànk boo ko dépasser rek mooy yow kat taxaa yow jullit bi yëgal na yow deew ba waaw te bu boobaa def nga li nga xamante ne ni génn nga dëxal frontière ah bi nga xamante ne ni moom la la borom bi rëddaloon ne bu fa jóge moo tax ku fa nekk manoo di gis nit ñi de oo waaw istiqaama manoo di gis nit ñi jàpp ne yaa leen gën jamais loolu manula ku xolam ak foo ku ku am dara tarfatal ayni ci yooyu manula sax ak daraja istiqaama voilà waaye it bum bum bum bu leen jeng ci lenn wala tatxaw kon nag mu ngi noonu ndax borom bi innahu bima ta'maluna basir kon laaye boobu moom cat bi rek li ci indi mu ne euh, wa qaala ta'ala al imam rahimahullahu ta'ala mu ciy teg bi na mu ne wa qaala ba léegi wax na ta'ala borom bi nga xamante ne ni moom moo euh, kawe te yéegul Allahu akbar waaw Allahu akbar mu ne ba léegi wax na ne inna alladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiruu biljannati allati kuntum tu'aduun nahnu awliyaa'ukum fil hayaati dunya wa fil aaxira walakum fiiha maa tashtahi anfusukum walakum fiiha maa tad'uun nuzulan min ghafuurin rahiim nuzulan min ghafuurin rahiim kon nag mu ngi noonu mu teg ci laay bii nga xamante ne ci suuratu Fussilat aaya trente ba trente-deux fanweer bu laay ba ba fanweer ak ñaar mu ne boroom boobu kawete yéegul de nee na inna alladina dëgg-dëgg gis nga gaa yi nga xam ne qaalu dañu ne rabbuna allah kene suñu boroom moom mooy allah voilà ñoom moom gëmuñu keneen ku dut yàlla waaw jamais ñuy bokkaale ak yàlla ak keneen du malaaka du yonent du waliyu yàlla tere ay garab ak comme ni ko ñu xamul dara ci système di defee waaw ñoom yemuñ rek ci wax ci laam nañ naan rabbuna allah kese ah non summa istaqaamu ginnaaw gi ñu daal di taw wooral ca la rabbuna allah laaj waaw te mooy tawxiidul ilah mooy di wéetal boroom bi nga xam ne mooy kenn te doo ko bokkaale kenn waaw sax ci ndigalam yi waaw ni mu ko gërëme waaw tey sori ay tereem moom ni mu ko gërëme mu ne ñooñu nag def lii tatanazzalu dina wàcc alayhim ci seen kaw al malaa'ikatu malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam bu ñuy waaj génn àddina malaaka yi dinañ ñëw di leen dalal di leen yëgal ne allah taxaafoo bu leen am dara du ngeen di tiit waaw bu leen ragal ci fi ngeen jëm lay ñëw ci seen kanam muy bàmmeel barzax ak yawmal qiyaam ak la fay xew loolu lépp bu leen ci am lu ngeen di tiit wala tahzanu te bu leen njàq ci li ngeen bàyyi ci gannaaw waaw waaw njaboot ji nga bàyyi mission bii nga xam ne moom la la borom bi gàlloon ci saw ci say mbagg nga téye woon ko moom li mu ko gërëme woon waaw bu leen am dara lu ngeen di tiit seen gannaaw am lu ci fell boroom bi mooy res lool waaw waaye wala tahzanu bu ngeen amee ricc ricc yoo xam ne romb na bu leen ci am dara lu ngeen di tiit wa abshiru yéen daal di leen bëgg rek bëgg leen bil jannati ci aljana allati bi nga xam ne kuntum nekkoon ngeen ca àddina ji ngeen di jóge nii ngeen xam ne yéen fii waaj a jóge tu'aduna ñu leen ko doon di bëgg leen ci àjjana boo commencé leen di jubilé waaw te ngeen xam ne nahnu ñun malaaka yii kat awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah ñun ñooy seeni parandoo ñoo méngoo seeni mbir ñooy seeni alliés fil xayaati dunya ci dund bu jege gii wa fil aaxira ak dund gu mujj ko wala kum te dina leen ñeel yi nii taxawe istiqaama dina leen ñeel fii haa ci biir aljana ya maa la nga xam ne tashtahi la bëgg te sopp ko anfusukum seen bopp waaw la ngeen bëgg rek ngeen fay am wala kum ta dina leen ñeel fii ha ci biir àjjana maa taddaun lépp lu ngeen soxla rek moom di ngeen ko fa fekk waaw amul ñu naan ah produit bi nag da xam ne du saison quoi tey xam ne <laughs> fooyteef goo xam ne nag ah, malheureusement du saison xaal nag <laughs> waaw ndax hiver bii moom. mu sedd nii ci février janvier gi moom léeg-léeg doo am xaal <laughs> xanaa xaalu yi nga xamante ne dañ koy roose te bu dee nekkul fu muy ñëwee moom du ko mën a am foofu nag àddina àjjana amul yooyu ñoom moom moom moom wax nañ la foofu li ki bëgg mooy commander mbir yi waaw fii moom da bëgg ba pare di seeti ndax la nga bëgg dina amam biit man naa am man naa ñàkk fee nag moom loo bëgg rek moom day agsi moom te doo fi nekk doo déplacé moom mooy déplacé wu fekk si la walakum fiha ma taddaun lépp lu ngeen bëgg te di ko woo soxla ko dañ leen koy jox waaw lu ngeen bëgg rek am ci xemmem téef rek dina ñëw suñu boroom nag ne nuzulan lii mooy bienvenue bi waaw nii lañ leen di dalale de <laughs> waaw malaaka yi naan leen nuzulan min ghafuurir rahim nuzulan bienvenue nuzulan lii mooy seenug wàccu waay de waaw li nga xamante ne nii nag hmm? kenn nganale bu tolo nii gurée nii te màgge nii ci kan la jóge ah min ghafuurin ci ki nga xam ne mooy aji jéggalaakoon bi nga xam ne moo leen muuroon suturaam ghafuurir rahim mi nga xam ne mooy boroom yërmande gu yaatu gi Allahu akbar mu ngi noonu suuratu Fussilat aaya trente ak trente-deux Allahu akbar waaye aaya bii moo ñuy génn àddina ci kaw nii waaye même ñi nga xamante ne nii dañu nekk darajatal istiqaama dëgg dëgg dëgg jommuñu borom bi wàccal leen ay malaaka yoo xam ne ñoo leen di dalal di leen leeral yenn yi wala sax ñuy toog léeg-léeg bu ñu jàpp ni ñu jàpp ne dañoo wéet ndekete gaa yi wéetu ñu ngi waxtaan ak ñi nga xam ne ay malaayikatul kiram <laughs> waaw lan la yonent ma lay saar saam waxoon Hanzala waaw bi Seydina Hanzala dajeek Seydina Siddiq ne ko man de yàqu naa mu ne ko déet waaye lu la yàq Hanzala Hanzala yaa mu ne ko man naafaqa Hanzala yow Abu Bakar radiyallahu taala anhu yëgal ne man Hanzala mii di wax ak yow yëgal ne naafaqa Hanzala ay way jële Hanzala nekk na munaafiq nii waaye ci réew mi rek lii de doy na waar Seydina <laughs> Siddiq radiyallahu taala anhu ah ne ko déet Hanzala nga ne naafaqa Hanzala <laughs> waa lu waral loolu way mu ko ndax dañuy nekk ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa mu ñuy fàttali di ñu tuddal safara ak àjjana mel ni dañu koy gis waaw ñu nekk ci xaal yu kawe kawe kawe kawe gis jalaalu suñu boroom ak jamaalam waaw majesté suñu boroom ak taaru suñu boroom à travers safara ak àjjana waaw mu yóbbu ñu fu kawe daal waaye fa ida raja'na ila al wa ad waaye bu ñu delloo ba dem ci suñu soxna yeeg njaboot jeeg yoo yee nga xam ne ñoom lañu borom bi sàmm loo <laughs> ñu fàtte lu bare bare bare bare bare <laughs> ah sayyidna Siddiq ne Hanzala eh, <laughs> yow lii lii daal moo tax nga jàpp ne naafiq nga léegi kon nag yëgal ne man as-Siddiq maa ngi waat ci yàlla ne inna la kadhalik ñun ñii ngay ngay diis mbir mi de ma romb la ngay jooy nii ma lay laaj nga naan man naa faqa Hamza la yëgal ni ñun ñii it noonu lañ mel <laughs> kon nag Hamza la amatu toog <laughs> waaw intaliq bina ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñëwal yàlla li sallallahu waaw ñi ñooy waji ngëm yàlla yi waaw ñoom bu dara xewee dara luñ ci seen bopp du ñu ne nañ génn leen ñu seet suñu maaman yi manu tos waaw waaw wala suñu ñu dëgër fit banaan dañuy tëralal jaam yi loo xamante ne ni maalam yanzil maalam yunzil bihi ha maalam yunzal bihi sultaana loo xam ne kenn wàccewu ci benn preuve ne lii lañ war a def duñ ne nañ seeti le juriste de la place mu wax ñu lan la code bi wax <laughs> loo xam ne seen affaire de famille la ngeen nekk jullit amum miraas au ngeen jaar fii ngeen naan da ngeen di jaar feneen xam nga ne yow wute nga ak kon nag moo taxit euh, suñu résultat yi ñu am ay médiocre kese lañu fi produire ci kaw suuf wal iyaazu billah allahumma sallim allahumma sallim léegi mu ne ko kon nag ah Hamza la ñu dem <laughs> ndax lii nga wax da ngaa foog ne yow kese la dal man mii as-Siddiq radiyallahu taala anhuma man itam mooma dal kon nag ay ci ñu dem ca ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam léegi ñoom ñaar ñu dem bi nga xam ne ci lañu ñu agsi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yonent mi alayhi salaam gis Hanzala daal xaal bi mu nekke mu xam ne Seydina Abu Bakar nii daanaka Hanzala bii la indi rek <laughs> mu ne ko moo taxit moom la laaj ne ko moo maalaka yaa Hanzala moo Hanzala lan moo la dal waaye lu xew Hanzala Hanzala wax ko li mu wax Siddiq naafaqa Hanzala ya rasulallah ndawul yàlla li Hanzala man mii moo tax mu ko moom moom neewul sax man mii ma ne Hanzala mel waay Hanzala waay la boo xam ne rek <laughs> nga gis ngeen bi waaw ñoo xamoon vraiment <laughs> li xew quoi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam wallahi naafaqa Hanzala ah naan Hanzala mi ngay laaj naan ko lu la dal te mu lay tontu nii nekk nam naafiq wallah moom de day nekk parce dañuy jóge ci yow nga ñuy fàttali ajjana ak safara safara ak ajjana mel ni dañu koy gis ak suñu gët yi waaye bu ñu delloo jaxasoog suñu soxna yeeg suñu njaboot ji lépp lañuy ñuy fàtte lu bari wala lu bari ci li ngay wax fàtte nañu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko kay law taduumuuna ala alxaali allati taquumuuna bihaa <laughs> eh? min indi la saafahatkum almalaa'ikatu fi maja fi majaalisikum wa fi turuqikum wa ala furushikum walaakin yaa Hanzalatu saa'atan wa saa'atan wa saa'atan wa saa'a <laughs> Allahu akbar <laughs> mu ne ko mu ne ko yow Hanzala mu ngi ko dégloo mu wax lool mu ne ko gis nga bu ngeen doon sax nag ci xaal boobu nga wax ne bu ngeen newee fi man noonu ngeen di mel ba bu di jóge ci man di dem ci bu ngeen saxoon ci xaal boobu <laughs> loolooy istiqaama gi <laughs> mooy sax ci xaal ba nga xamante ne nii yow entre jalaal ak jamaalu borom bi képp ngay ne waaw te doo ko wàcc tarfatal ayni doo ko wàcc mu ne gis nga bu ngeen saxoon ci loolu konoonte kon la saafahatkumul malaa'ika malaaka yi dinañu te yéen di leen nuyu fii majaalisikum ci seen bërëb yi ngeen di toog di waxtaan ak toog di jàngaleekat di jàngat ak di def yooyu seen seen bërëbu toogukaay yi bu doon tey ñu ne seen grand place yi fi ngeen di toog mais pas grand place su caaxaan ni ñu ko dégg ay dam yeewaki euh, ay ay ay ay ay ay wuure déedéet waaye wa fii turuqikum ak ci seen yoon yi sax dangeen di dox ci mbedd yi malaaka yi di leen di saafonte gi yéen wa ala ak ci seen lal yi sax walakin waaye yaa Hanzalatu yow Hanzala saatan ndànk-ndànk rek wa saatan ndànk-ndànk mooy lépp par ndànk-ndànk étape par étape saatan <laughs> wa saa Allahu akbar wal hadiisu qad rawaahu al imaamu Tirmidi rahmatullahi alayhi naka noonu al imaamu Muslim ibnu al Hajjaaj al Qushayri an-Naysaabuuri wa Hanzalatu huwa Hanzala al Asadi bokkoon ci ñi nga xam ne dañ doon bindal yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag pour wax la ne aaya bee ne li muy wax biñ gis léegi dëgg la mooy nit ñi bu ñuy waa génn àddina waaye jiitu la loolu sax waaw te lii euh, Seydina Imran euh, Imran ibn Husayn waaw Imran ibn al moom ci boppam malaaka yi dañ ko doon nuyu comme keroog la laa waxoon ah keroog fàttali na benn mbir bi ma koy tudd dama ne woon euh, kan laa waxoon que ne ki ki ko dettali woon allahu akbar euh, <coughs> euh, Abu Idris al-Xawlaani voilà rahimahullahu taala non non non <laughs> ki mu ko waxoon mooy al-Utaridi voilà moom la waxoon loolu ne ko malaaka yi dañ may nuyu waaw ne malaaka yi dañ may nuyu te waxoon ko ne bu ko wax kenn waaw bu ko wax kenn ba mu defoon paj moomu nga xam ne gisoon nañ ko fi Allahu akbar hein moom euh, euh, Seydina Imran moom ay alkayu nga xam dangay ngay jël tàng teg ko fi metti ngir en façon paj la woon moo xam ne rot na ci sunna waaw léegi ci wàllu faj yi bi ñuy wax ci faj yi taayee mu ne ba ma ko defee nuyootuñ ma waaw waaye bi nga xamante ne nii moom la daal di def façon la ko bàyyi mu ne ko ñu ngi continuer waat ñoom malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam di ko continuer di nuyu kon nag mu ngi noonu loolu day wane ne kon ah loolu de la yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon allahu akbar da doon dégg kàddu yi malaaka yi comme ni nga xamante ne noonee la ko al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi daal di solowee kon nag mu ngi noonu de <laughs> waaw bi mu defee eh, alkayyu loolu la kon nag mu ngi noonu <laughs> eh? kon ni ko eh, al imaam al hafiz ibn Hajar rahimahullah boog moom ci al-Fath mu ne sax na ci Imran ibn Husayn ah, du doon dégg li nga xamante ne nii mooy nuyoog ak kàddoog malaaka yi rahmatullahi alayhi kon nag mu ngi noonu ah, mu ngi noonu kon loolu ngir wan loolu euh, lu ñu xam la que <laughs> ne nit moo tax ma ne loolu wax naan bu kenn yaakaar ne amul ay nit yuy dund léegi laa wax waaw le douze du mois du ramadan mille quatre cent quarante-quatre ñoo xamante ni nii malaaka yi dañ leen di ndax boroom bi raafalul ci kaw suuf si ay walli ay awliyaawu waaw <laughs> léegi nag yow ñu ko dundul xamoo ko waxal li nga xam neel xaw ma ko voilà mais bul taxaw ne amul parce que boo nee amul war ngaa am preuve buy war ne am am <laughs> te yonent waaye saa saa waxam dafa waaw bu ngeen meloon nii dina am te am na ci saxaaba yi ta Imran lañ ñettali waaw te adamu zikri la yadullu ala adami al wujud ñàkk tudd mbir moom tekkiwul ne loolu amul Seydina Imran moom leer na ci moom <laughs> waaw ak ñeneen ak ñeneen waaw <laughs> kon nag mun ngi noonu kon laaya boobu ah, li ci boroom bi wax ne summa istaqaamu ñi nga xam ne dañ ne rabbuna allah taxawal kalimatu tawhid kalimatu la ilaha illa allah coow wooral wax duñu ko jéng juuti leneen waaw kon nag loolu la su mu ne al imam an-Nawawi loolu suratu Fussilat wax nañ la aaya 30 ak aaya 32 mu ne wa qaala taala mu ne boroom bi nga xamante ni nii moo kawete yéegul ba léegi nee na inna alladina qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu falaa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ulaa'ika asxaabul jannati xaalidiina fiihaa jazaa'an bimaa kaanuu ya'maluun muy suuratul ahqaaf laaya treize ak quatorze muy fukkeelu laaya baak ñett ak fukkeelu laaya baak ñeent mu ne innal ladina yi nga xamante ne ne dañu wax rabbuna allah kene rabbuna suñu borom bi allahu mooy yàlla waaw waxoon fee moo tax al imaanu qawlun bil lisaan waaw wa amalun wa i'tiqaadun bil janaan wa amalun bil jawaarih mooy gëm yàlla wax la ñu ñuy wax ci làmmiñ fas ko ci xol yi cër yi di ko jëfe moo tax ñoom ñu ne xaalu ñu ne rabbuna allah borom bi de mooy suñu suñu borom daal mooy allah moo ñuy yar moo ñuy dundal moo ñuy màggat moo ñuy alimenté ci ngëm yàlla gi ñu ne moo ñuy alimenté ci baati nag ci zahir bi yépp yi ñuy dund nii ci kaw suuf li ñu fi soxla ngir ngir mën a dund di naan di solo di mën a nekk suñu nekk jaar yoon loolu li rabbuna moo koy def bu kooku allah la waaye tamit ki suñu spiritualité li jëm ci kóolu bi ñuy wóolu suñu borom yaakaar giñ koy yaakaar nga xamante ne duñu ko bokkaale kenn loolu lépp ki ñuy alimenté lool suñu ngëm yàlla di yokk kooku mooy allah waaw summa ginnaaw gi istaqaamu ñu cowooral nag ca la nga xam ne moom la seen kàddu googale laaj muy lamboo ak ndigal yi mastata'na li nga ci man waaw sa kam kattan waaw tey sori tere yi yawit noonu mu ne ñooñu de falaa xawfun alayhim déet dàqal li nga xam ne mooy ak tiitaange ak lu ñuy ragal ca seen kanam di di taggu seen kaw alayhim ci seen kaw walaa hum te déet ñoom dàqal ci seen kaw loo xamante ne ñoom hum na loo xam ne ci la jàq ca la weesu mukk mu ne ulaa'ika dëgg dëgg gaa yoo yële joxoñ leen joxoñ bu sori ndax kawe gu ñu so gu ñu kawe waaw mu ne ñooñu asxaabul jannati aljana xaalidiina fiihaa fa la ñuy sax fa la ñuy beel jazaa'an bimaa kaanu ya'maluun mu ne boo gisee lii nag du dara lu pay la goo xamante ne nii ah, borom bee leen fay ca la nga xam ne moom lañ taxal woon ca istiqaama ka doon ko jëf te borom bi képp tax tabaaraka wa kon nag lii la al imaam indi ci laayee insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw ñu daal di nag dugg nag ci li nga xamante ne nii mooy li jëm ci xadiis yi xadiis yi fii nag bariwul buntu bi ñaari xadiis kese la fi indi eh, insha allahu taala.